aadani llahu wa iyaakum min annaar assalaamu aleykum wa rahmatullah ñoo ngi sant sunu borom yàlla tabaraka wa taala cant ga yellu ak màggaayam di seede ne amul benn buur bu ñuy jaamu ci dëgg bu dul moom seede ne alayhi wa sallam la ndawam la ñaan yàlla mu dolli ko jàmm dolli ko barke moo ki ñu ñam ak i àndandoom ak képp ku jaar ci aw yoonam gannaaw loolu ñu ngi leen di dalal ci barab bi di sant borom bi tabarak ko ci seeni ànd ak yéen ci waxtaanu fajar koo xam ne ab téere lay doon bu ñuy jàngale eh, incha allah mu doon loo xam ne bi seet day am bu soobee borom asamaan ak suuf ci ginnaaw fajar gu jot des li nga xam ne moo di gaawu ak dibeer bam des li nga xam ne moo di gaawu ak dibeer ñaari fan yooyu moom day tàmbal day am li nga xam ne moo di huit heures ci suba waxtaanu fajar wi nag téere biñ ci bëgg a jàngalante ak yéen mooy téere bi nga xam ne mi ngi tudd aljaamiu fi sunani wal aadaabi wal magaazi wa taarix loo xam ne dafa dajale am njëriñ yoo xam ne mi ngi aju ci ay ngëneel ay pas-pas yoo xam mooy pas-pas jullit bi waaye làmboo ay ngëneel ak i teggin ay xare yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xare na ko waaye làmboo ay jaar-jaari jamono ay li nga xamee ne moo di ay jaar-jaar ci jamono moom lañu wara jàngalante yéen suñu waxtaanu fajar wi téere boobu nag ci nga xam ne moo ko dajale taalif ko mooy abu muhammad abdullah ibnu abi zeydin alqayrawaani abu muhammad abdullah ibnu abi zeydin alqayrawaani man ngaa wax sax ibnu abi zeydin abdirahman alqayrawaani alayhi rahmatu rabbil alamin di ñaan sunu borom tabaraka wa taala moom mi nga xam ne moo ñu defal tawfiq bañ mën koo tàmbali mu dimbali ñu defal ñu jàmm defal ñu tawfiq defal ñu ndimbal defal ñu barke ci téere bi jariñ ci képp koo xam ne rek suñu réewandoo nga ci biir Sénégal waaye jariñ ci képp koo xam ne ab julit nga ba ci sax ñi nga xam ne nekkul ay julit ci ñaan yàlla mu def ci tawfiq def ci barke ba buñ ak bu agsee ci ñoom ñu mën a xam lan mooy dëgg xam mën a xam lislaam mën a dugg ci biir lislaam waaye defal ñu tawfiq itam bañ mën koo yeggale ci njëlbeen ñaari jëmm yoo xam ne wax dëgg yàlla sonn nañ lool ci chaîne bi di ko toppatoo eh, di ko lijjanti di partager audio yi eh, sonn ci torop mooy soxna Yacine ak eh, Cheikh Mansour Seck ak képp koo xam ne rek jàppale ci liggéey bi ñu ñaan yàlla mu doole leen tawfiq fay leen aw yiw tey ji incha allah ginnaaw téere ab téere lañu war a jàng bu ci xam-xam boo xam ne dafa aju ci was aju ci ay ngëneel ki teggin aju ci li nga xam ne moo di xare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aju ci jaar-jaari jamono muy muy xam-xam jotaay bu njëkk bi dañuy ñëw waxtaani lu aju ci li nga xam ne moo di ah, xam moo tax thème bu waxtaani mi ngi aju ci ah, leçon bi njëkk ci téere bi mi ngi aju ci ahamiyatu talabil ilmi wal xassu alayhi maanaam solo si nekk ci sàkku xam-xam ak soññee gi nga xam ne ne soññee nañ ci ndax ginaaw téere bi moom téereb xam la jaadu na balañ cee dugg ñu am ngàndaay ñu ngàndaayu ñu waaj bu baax a baax ngir fas yéene koo topp bam jeex tàkk képp koo xam ne rek julli nga fajar ba noppi rek yow gaawal ñëw da nga fekk soxna Yaasin wala Cheikh Mansour ubbi wala man sax incha allah bu jullee fajar ba noppi rek gaawal ñëw toog bam des nag daaw ak ak dibeer mooy samedi ak dimanche boobaa moom wéeteer ci suba lay am mbokk yi bu ñëwee ci tomb bii di solo si nga xamee ne sàkku xam-xam am na ko solo foo ko takk rek weesu na ko ndax jëmmi boroom xam-xam yi ci boppam suñ boroom tabaraka wa taala da leen a seedeloo li gën a màgg ci li ñuy seede li gën a màgg ci li ñuy seedoo la leen ci li gën a màgg ci li ñuy seede loo xam danañ ci seedeloo nit moo tax al allaamat ibn al qayyim alayhi rahmatu rabbil alamin boo demee ci madaariju saalikin day wax ne allahu istashhada bi ahli al ilmi ala ajalli mashhudin bihi wa huwa tawxid wa qarana shahaadatahum bi shahaadatihi wa shahaadati malaa'ikatihi fa qaal shahida allahu annahu laa ilaaha illaa huwa wal malaa'ikatu wa ulul ilmi qaa'ima الإمام بالقسط laa ilaha illa huwa al azizul hakim nee na sunu borom tabaraka wa taala dafa seedaloo borom xam-xam yi ci lu gën a màgg ci li ñuy seedaloo lu gën a màgg ci li ñuy téemañeloo nee na loolu mooy lan nee na mooy wéetal yàlla nangu ko wéetal maanaam seenu seede daf koo lënkaleeg ak seede moom yàlla ak seede malaayika yi maanaam dafal lënkale ak seedeem seede malaaka ak seede borom xam-xam def ko koo lënkale ak seedeem daal di wax ne suñu borom tabaaraka wa moo seede témoigné ci ne amul benn buur bu ñuy jaamu ci dëgg dul moom malaaka yi seede ko borom xam-xam yi itam seede ko kon dalay jàngal solo sàkku xam parce que kii sàkku xam ba am xam-xam rek dugg na ci seede googu yi malaaka yi seede nañ ci ne yàlla rek mooy buurub dëgg borom xam-xam itam seede ko kon loolu tuuti te kon lu jar a bàyyi xel la moo tax al-allaamatu ibnul qayyim alayhi rahmatu rabbil alamin muy jàll di wax ne sunu borom tabaraka wa taala dafa gënal xam-xam ci lu mën doon waxuma la sax ci doomu aadama yi waaye ba ci mala yi sax ña ca am xam-xam dalee na gënal te ña amul xam-xam sunu borom tabaraka wa taala nga xam ne rëbbukat bi moom xaj la moo xam la neen ki njàngal ba mën a rëbb di am mala boo xam xaj la kooka su borom tabaaraka wa taala daf koo gënal ci koo xam ne ab rëbbkat la moo xam xaj la moo xam la leen ci loo xam ne ab rëbb la waaye nag amul xam mu ne ki nga xamee ne dafa am xam-xam xaj bi nga xamee am na xam-xam wala li rëbb am xam-xam la muy rëbb man ngeen koo lekk lam rëbb man ngeen koo lekk loolu la sunu borom tabaaraka wa taala wax يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم Allah xaj beeg yay rëbb boo leen mënee boo leen jàngalee dañ mën a rëbb rek lam lañ lekk liñ rëbb day dagan ci yéen waaye ki nga xam ne munu jàng liñ ko rëbb ak xaj tey wala leneen luy rëbb bu rëbbee lim rëbb medd lay doon kon ginnaaw sax ñi nga xam ne sax ay mala lañ ci am xam yàlla da leen a gënal ci amul xam-xam la solo sàkku xam-xam mu joxe ci misaal yooyu yi nga xam ne ay rëbb lañ e, mooy misaalu cëri doomu aadama yi itam rëbb la la muy rëbb bi mooy jëf yi su fekkee yooyu di rëbb yi dañoo am xam-xam bu ñu rëbbee day la ñuy rëbb day nekk lu dagal doomu aadama yi la muy rëbb mooy jëf yi moom rëbb yi nag mooy cër yi bu fekkee daa am xam-xam rek su boobaa la muy def dafay doon loo xam ne lu am njariñ lay doon kon loolu mbokk jullit yi lu jar a bàyyi xel la ci dalay jàngal li nga xam ne moo di solo sàkku xam-xam li bi góorgóorlu bu baax a baax fexe ba sàkku xam-xam ba xam ne cër yi ay rëbb lañ ci moom la muy rëbb mooy jëf yi su fekkee nag cër yooyu di rëbb jëf yi amul xam-xam xamul li muy def su boobaa day tax ñaxu rek kenn du xam fan lay jëm wal billah moo tax loolu jar a bàyyi xel la borom bi tabaraka wa taala di waxaan ne hal yastawi alladina yaalamuuna walladina laa yaalamuun lii di mbokk ni ji li di defe naa lu naa ñi la ene ñi nga xam ne xam nañ la leen war ci li war a def ci topp yàlla ak li nga xamee ne dafa mën naa tege ci seen kaw ci xeetu lor buñ defee ay mooy yàlla ñu xam ko xam gu wóor loo dafa tege xam-xam ndax ñamoo naat ñi nga xam ne xamuñu dañuy tagaxu rek ni ko al allaamatu ibnu jarir mi tabari waxe ñoom xamuñ ñoom bokkuñu ñi xam mun ñoo yem ak ñi xamut kon jàngal solo sàkku xam-xam yitteem ak am solo boo xam ne am na ko solo kenn mënut a fexe ba ku jàng xam-xam da nga yemoo koo xam ne jàngul dara loolu jara bàyyi xel la ñàkk a gi nag kenn mënu caa fese kenn mënut a fexe ba bañ a yemoo ku amul xam-xam lu dul la nga jàng xam-xam na nga koo sàkku waaye su fekkee nag fekk ci ni ñu xam-xam yéen ñaar yéen a yem bala ngeen a mën a ñàkk yem mooy nga féete ko kaw ci wàllu àlliwo maanaam nga raw ko kon ki am xam-xam xam li ko yàlla li ko yàlla sant ak li ko yàlla tere yemu yemut ak koo xam ne day tañaxu lu ko neex def wutul sax mu jékki-jékki def naka suñu loon bokk laa jëm ne yee man day day ci woon lu bari di takk seen ak kuy takk ab lam di ab góor wala takk jaaru bu ko ko waxee mu naan kay maa gis nit ñi def nii wala jigéen joo xam ne day sol lu gàtt wala muy létt ay mes wala muy xeesal kooku la sokk ci ne amul xam-xam dese naa xam dëgg dëgg dëgg la ko yàlla sant la ko yàlla tere kon ñoom ñaar du ñam loolu itam dalay jàngal solo xam-xam yel ko xam ne am na ko borom bi tabaaraka wa taala del waxaan ni yarfa illaahu alladina aamanu minkum walladina utul ilma darajaat ñi nga xam ne dañoo am xam-xam ñi gëm yàlla yàlla da leen di ay daraja fii ci àdduna ak laaxira moo tax borom xam bu nekk dafa am gëneel te itam xam-xam bi dafa nekk xàq ci moom maanaam jëm ni xam-xam nekk xàq ci moom rek la ni ko al imaam Qataada waxee alayhi rahmatu rabbil alamin tax alimaam ibnu abbas ibnu abbas radiallahu taala anhuma lu lay leerale ñi am xam-xam suñu borom tabaraka taala da yëkkati fii seen daraja képp ku am xam-xamu diine tegee ci di ca woote rek yàlla da lay yëkkati ñëpp lay xam ñëpp lay dégg loolu lépp loo xam moo tax muy sàkku xam-xam déedéet waaye day doon loo xam ne dara la ci mënut maanaam ku am dara di ko jàngale fii ci àdduna rek da ngay fés da moo tax alimaamu Shaafi'i daan wax ne al ilmu ilmaani ilmu shariati lil adyaani wa ilmu tibbi lil abdaani nee na xam ñaari xam la xam-xamu sharia boo xam ne la ko tax a jug moo di yaram yi ak xam-xamu médecine muy dugal lépp loo xam ne rek xam-xamu la boo xam ne la ko tax moo di maanaam xam-xamu sharia boo xam ne la ko tax a jug mooy diine mooy li nga war a def fi nga war a jaar waaye xam-xamu médecine ak lépp loo xam ne xam-xamu adduna la boo xam ne la ko tax a jóg mooy yaram yi loolu mbokk ci lu jar a bàyyi xel ki am xam-xam fii ci àdduna suñu borom gi dañ koy yëkkati fu mu dem rek dañ koy teg ca kaw ndax la nekk ca dënd ba moo tax dafa kawe moo tax fu mu dem day kawe noonu lay demee yowmal qiyaam wa qaala alladina utul ilma wal imaana laqad labistum fi kitaabillahi ila yowmil baas yowmal qiyaam yi borom xam-xam yi sax la ñuy wax loolu mooy dara ne yéen gi yàgg yàgg ngeen yàggoon ngeen ci bàmmeel yi de waaw waaw yéen yéen jul yi nit ñi yàggoon gen ci bàmmeel yi kon su fekkee ñoom yomal kiyaam sax dañuy wax loolu day wane eh. kaweeg seen kaweeg kaweeg seen daraja moo lay wane eh. solo si itam sàkku xam-xam ndax nit ki lii nii la ko ci mën a jote rek mooy sàkku xam-xam bu ñëwee ci xadiis yonente bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam abi darda radiallahu anhu mooy xadis boo xam ne xadis bu wér la limaam abu daawud solo ko wa kadalika limaam tirmidi ak ñeneen ak ñeneen yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allahu lahu tariqan ila aljanna ku saa ku sóobu ci aw yoon ngir sàkku xam-xam borom bi tabaraka wa taala daf koy jaarale yoon wu jëm àjjana allahu akbar loolu wax dëgg yàlla lu am njariñ la lu am solo la yàlla da koy yombalal yoon wu jëm àjjana lu tax mooy ki sàkku xam day xam day xam li ko war day xam yoon wu jëm àjjana day gàtte ci moom lool bu ndax ki jàng diima day mën a xam yoon bi gën a gaaw jëm àjjana bu ko soo bu ko defee da cey jaar loolu mooy yàlla da koy yombalal yoom àjjana loolu moo ci nekkoon maanaam sàkku xam-xam muccukaay la ci sawara ndax ki sàkku xam rawatina xam-xam diine nag moo tax ñuy wax kooku fi saasa bokkut ne day tànga xuy dem du xam yoon wan mooy ajjale lu mu gis nit ñi def am xam-xam nag te sàkku ko yoonam day gaaw day gis day xam la yóbbee àjjana rawatina yi si gën a gaaw nag ko defee daf ci cay jaar moo tax al imaam al allaamatu ibnul qayyim alayhi rahmatu rabbil alamin ci miftaaxu daari saada muy wax ne xam-xam mooy jiital jëf jëf moo nekk moo topp ca ginnaawam képp koo xam ne maanaam mënta mënta ñàkk maanaam nit ki bala moo jàng bala moo jëfe faaw day xam ba noppi moo tax asalafu saalix di wax ne képp koo xamee ne man amila biduni ilmin kaana mimma yufsidu aksara mimma yuslix wala kaana ma yufsidu aksara mimma yuslix nee na képp ku jëfe te am xam la muy yàq moom la muy def waaye su fekkee daa fi ànd ak xam-xam gis nga da ngay gis ne la muy la muy def lépp dafay nekk lu am njëriñ te dee nag am ànd ak xam ko ci jëlee kon loolu jar a bàyyi xel la ndax xam-xam dalay amal ñaari mbir maanaam day tax nga xam fi nga war a jaar muy njariñ lu màgg la muy beneen njariñ beneen ba ci desaan mooy dalay gàttalal yoon wi ndax yoon yi jëm àjjana dafa am yu gën a gaaw ki sàkku xam-xam nag day xam ruq yooya moo tax ñu daan wax naan lenn ci waykat yi lenn ci waxkat yi wax naan fa inna faqihan waaxidan mutawarrian ashaddu ala shaytaani min alfi aabidi ku am xam-xam ba noppi sàmm di jaamu yàlla kooku moo gën a tar ci kaw shaytaani junni jaamukati yàlla yoo xam ne xamuñu daan comme ni muy wañ ñëwee ci xadis bi léegi nii yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ne wa inna almalaikata la ajnihatiha ajnihataha li taalibi ilmi ridan bima yasna nee na malaaka yi kii sako xam-xam buñ ko bu leen rombee dañuy teg seeni laaf ngir gërëm lañuy sàkku ngir warmaal ko ak ngir màggal ko ah loolu nag mbokk yi lu jare xënte wala lu jare yitte wala fexe ba bokk ca fexe ba góorgóorlu ba bokk ca waaw malaaka yi ngay romb yow nag gisoo leen mais dañ lay màggal ngir loolu loolu nag mbokk ci yéeme yéeme la loo xam ne sàkku xam moo koy joxe mooy sàkku xam-xamu diine na wa inna al aalima la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fi l ardi xatta al xiitaanu fi l maa nee na kii sàkku xam-xam mboolem nekk ci asamaan suuf dañ koy jéggalul yàlla ba ca jën ya nekk ca ndox ma allahu akbar loolu dalay wan solo sàkku xam-xam ak njadiilam te jéggalu yàlla ñi nga xam ne dañuy defi bàkkaar wala kenn togguleen ay bàkkaar moom kuñ ko def yàlla jéggal la mu ne wa fadlu la alimi ala al-abidi ka fadli al-qamari ala saa'iri al-kawaakib nee na ki am di jaam yàlla ni mu gënee ki xam dara ba noppi di jaam yàlla mi mel ne weer wi ni mu féetee kaw gën a leer mboolem bi du yëpp allahu akbar parce que kii di jaamu yàlla te xamul dara day tànn xool ku li muy def xam la koy yàq ak la koy defar bu dee kenn xamu ci dara moo tax mënta ñàkk sàkku xam-xam wa inna al ulamaa warasatu al anbiya allahu akbar allahu akbar boroom xam-xam yi ñoo doon yonente yi ci ñaari côté mooy wiraasatul xaal wa wiraasatul ilm wiraasatul xaal wa wiraasatul ilm dañoo doon du seen situation mooy yonente yi bu ñu fi nekkee di ja di tere yonent bi alayhi salaatu wasalaam rëbbum yàlla mën naa mën naa bañ a wàcc kadalika waroom xam-xam yi buñ fi nekkee di diglee ka tere itam rëbbum yàlla mën naa mën naa bañ a wàcc waaye tamit doon mu seen xam-xam xam-xam bi nekkoon ci yonent yi ñoom ñoo ko ñoo ko yokk ñoo ko yokk jax jax na tàkk moo tax maanaam yonent yi ñoom yonent bu faatoo kenn ko doon yonent bu faatoo kenn du ko doon maanaam moom lu mu bàyyi ñëpp koy moom waaye la nga xam ne moom lañ koy doonde mooy xam-xam bi mu yor te koy doon du mooy waroom xam-xam yi ku am xam-xamu islam jàng ko rek yow ya doon yonent yi yaa doon yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam doon lu jar a bàyyi xel muy teraanga ju mag joo xam ne ki am ki sàkku xam-xam dana ko am mu ne wa inna al ulama warasatul anbiya inna al anbiyaa lam yuwarrisu dinaaran wala dirhaman innama warasu al ilma fa man axadahu axada bi xadin waafir nee na waroon xam-xam yi eh, yonente yi bàyyiwuñ fi bàyyiwuñ fi wala xaalis wala or boo xam ne moom lañ leen di dondee nit di ko komtaloog di ko jariñoo déedéet lañ bàyyi mooy xam ku ko jël kooku doon yow am cër bu lew ba lew ba ndax boroom xam-xam yi mission yonente yi lañ jar a bàyyi xel loolu Cheikhul Islaam Ibnu Taymiya rahmatullahi alayhi di wax ci alwaasitatu baynal xaqqi wal xalq nee na yonente yi waroom xam-xam yi ñoo leen doon ci waasita te mooy la waroon yonente yi ci jàttali leetaru yàlla bi ci nit ñi waroom xam-xam yi ñoo leen doon ñoo koy jottali itam moo tax ëpp nañoo sàggane ëpp nañoo tuutal ëpp nañoo doyadal ëpp nañoo suufeel bépp population bu xeeb sobantal ay waroon xam-xamam du jëm te kanam kenn tenewul ci loolu jar a bàyyi xel la muy loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa ala wa ala alihi wa sahbihi wa sallam jàngale na ko ci solo sàkku xam dee ci soññeeki nag ci wàllu sa xam texte yi ci ñëw bari na lool yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na wa qul rabbi zidni yàlla yàlla nga dolli xam-xam yàlla moo ko ko wax sax nag yàlla waxut fenn ab yonente fenn yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ci alxuraan ne ko na nga na nga ma ñaan ma dolli la nangam lu dul ci xam-xam te ne ko waxal ne yow yàlla yàlla nga ma dolli xam-xam li nga ma jàngal yàlla nga ci dolli njariñ yoo xam ne danaa ci mën a jariñ su fekkee yonent bi aleyhi salaatu mooy ñaan yàlla dolli ko xam-xam kon geneen taxul ñuy wax faaw nit ci góorgóorlu ci sàkku xam-xam borom bi waxaat ne fasalu ahla zikri in kuntum laa ta'lamuun foofa borom ko xam ne ñu ngi nga xam ne ñooy ahlul kitaab yi yéefari Màkka su fekkee da ngeen di sikki sàkk ci kii yonente bi yàlla la di jéem a tumuraankelu nekk di nekk nit yàlla di ko yónni jàpp ne malaaka la yàlla yónni laa deen jiitu woon nañ joxoon téere ba di alyahuud wa ba xam seen yonente ay malaaka lañ wala déet waaye loolu da ciy dugg ñëpp rek képp ko am xam-xam yow mi xam-xam lañ ko war a laaj juróomi bés fas'alu ahla dikri in kuntum laa ta'lamuun na jël sa di jàng làmboo na itam loo xam ne laaj ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxaan ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ci xadis abi said al xudri abi said abu xadis abi said al xudri mooy xadis bu wér imaam tabaraani génne na ko fi mu'jam al awsat nee na sàkku xam-xam dafa war ci bépp jullit bu dee xadis ba cay boole wa muslimatin nag boobu daif la waaye muslimin rek mooy bi wér day dugal day dugal bu jullit day dugal day dugal jullit bu jigéen sàkku xam-xam dafa war rawatina nag yi nga xam ne yu mënta ñàkk la te war sa diggante ak sa borom ak xam gi nga ko war a xam ak sa faratay yii lu mënta ñàkk la ki sàkk ko jëm koo xam kon loolu bokk gi di jar na bàyyi xel lool ci li nga xam ne moo di e, ci buntu boobu ci góorgóorlu bu baax a baax kem kàttanam e, waaye nag dañ ciy soñ ñi tamit ki buy sàkku na koy sàkku te yàlla tax parce que dara jàll su boobaa wutul mën naa ko tax a loolu musiba la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xadis abi hurayra mooy xadis bu wér imaam ibnu maaja ak dalika ala alimaam ahmad ak abu daawud génne nañ ko mu ne man taallama ilman mimma yubtaxaa bihi wajha allah laa yataallamuhu illa li yusiba bihi aradan min addunya lam yajid arfa aljannati yowma alqiyaama wal iyaadu billah nee na képp ku sàkku xam-xam boo xam ne yàlla rek lañ ci sàkku dañ ci war a sàkku xam-xam diine xam-xam di amal njariñ doomu aadama yi nga xam ne yàlla a sàkku sellal dañ war a sellal ngir yàlla kese parce que sàkku xam-xam jaamu yàlla la lu jar a bàyyi ko boole farata la ko wax ne sàkku na ku sàkku xam-xam boo xam ne yàlla rek la ci war a jublu muy seet waaye la tax di ko sàkku mooy am poñetam àdduna bànneexu àdduna ah marchandise àdduna képp moo tax mu di ko sàkku nee na kooku xeetu àjjana du ko feeñoomal qiyaama wala iyaazu billah loolu moo lay jàngal ci ne nit war naa góorgóorlu bu baax a baax ci sàkku xam-xam waaye tamit nag na sellal la muy sàkku te yàlla rek tax te lépp loo xam ne xeetu ngistal la parce que kat nag bokk na ci ñi ñuy njëkk a taal yowmal qiyaam lakk sawara wal iyaazu billah mooy jàngkatub alxuraan boo xam ne dana jàng alxuraan ngir ñu ñu ne kii xibaat bi neex na ko yàlla wooye ne ko yow lan nga defoon ci alxuraan ji ma la joxoon mooy xam-xam parce que alxuraan mooy xam ma ko jàng naa ko ngir sa jëm jàng naa ci jëfe ngir sa jëm bi ne ko waxoo dëgg qad kazabta qaraata li yuqaal innaka qaari wa qad qiil da nga daan jàng ngir ñu ne yow ab jàngkat nga te loolu wax nañ ko ba noppi billah ñett lañ sax waaye kii moom ci biir yéen ay summa yusaaru maanaam bihimu naar maanaam ñoon dañ leen yóbbu sawara waliyaadu billah danañ ci yàlla musal ma tusaaru bihimu maanaam sawara la ñoom lañuy ñoom lañuy njëkk lakk ci sawara moo lay jàngal ci ni nit bi war naa góorgóorlu bala ci xam-xam na yàlla rekk tax bu bañatum àdduna tax bu ëppalante tax bu bari ay wax foo fekk mu naan boo demee ci téere sàngam wax na ko kii génn na ko kii nangam ak nangam di ko al-Imaam Barbaari waxee ne al ilmu laysa bi kasrati riwaaya wal xam-xam du du foo nekk di wéli-wéli boo demee ci téere sàngam ñii génn nañ ko boroom sàngam danga ko fa fekk boroom téere sàngam danga ko fa fekk te yow sa jëm bopp dara nekku ci yow ci ak leer amul lenn lu la xam-xam bi jëriñ doo xiyaamul leeli doo woor doo def dara ci lu baax doo digle lu baax doo tere lu bon doo wëgg sa ñaari waajur yow daal daray daray mbermeli wax rek loolu musiba kon mbokk yi di lii lu gàtt la bi eh, ñu waroon a ubbi eh, ci téere bi te mooy solo sàkku xam-xam ci xam naa ñëw nañ ndax di dëgg rek incha allah ba suba jàmm wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله